a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati al-anfaal kon ñu ñëw ci saar bi nga xamante ne mooy al-anfaal tàmbaleeguñu ko woon alhamdulillah waaye ñu ngi woon di tënk xew-xew bi nga xamante ne nii moom lay nettali moom lay ba muy ghazwatu badrinil kubra <coughs> gisoon nañ ci jotaay bii weesu bi waa Quraysh xëyee te lem na luñ fàtte woon mooy ne bés bii nag mu ngi xewoon bésu àjjuma la woon xaret badar mu ngi xew ci weeru ramadaan muy weeru koor bésu àjjuma fukki fan ak juróom ñaar le 17 du mois de ramadan ci la xare bi xewe woon mooy nag ca àjjuma ja nag <clears throat> ci la waa Quraysh kon ci ci lañ agsi daal di taxaw nag jàmmaarloog jullit ñi mooy mais dañu xaw a soree ba yonente ma lay saat saat dañuy séenante noonu le Umayr ibn Wahm al-Jumahiyu moom nag ci yéefér yi la bokkoon waaye mu juna tuub radiyallahu gisoon nañ bi mu wëree daal di xool jullit ñi naata la wër leen ba pare daw côté Medina xool nit ñi amuñu benn renfort dem dencuñ kenn seen ginnaaw ku leen di dimbali après de <clears throat> ñii daal ñëw wax waa Quraysh nag ne ay nit la ñoo xam ne gis nga gëleemu Yasrib bi laa gis ñu ngi yenu nag li nga xamante ne nii mooy deegu saf sap te yi gis nga du ñu dem de du ñu daw du ñu def dara te yaakaaruñ kenn ku dul seen jaas yi bés bu ñu rayee lu toll bu ñu rayee lu toll ni bu ñu rayee ñoom lu toll ni ñun ah bu tool bu boobaa bu ci lu tool ñoom bu ko rayee ci ñun ah kon de dundu Quraysh dootul am njariñ nag léegi nag seet leen léegi nag bi nga xamante ne ci la Umayr wax yooyu <coughs> Seydina Hakim ibn Hizam moom bokk la woon ci Sayyidatuna euh, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anhu wa arda anhuma anha wa ardaha moom bàjjen la woon ci moom <coughs> léegi nag Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid wala Khadija bint Khuwaylid voilà <clears throat> mooy Hizaam moom frère la woon ci ki sayyidatu Xadiijatu bintu Xuwaylidin radiyallahu anha wa ardaaha nekkoon soxna su njëkk bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàjjan la woon ci Hakim mi mais Hakim mi yéefér la woon mujj gi nag mujj na tu léegi nag bi nga xam ne Umayr lool la wax Hakim daal di ñëw eh, ñëw ci Utbat bi nga xam ne ci armée bi moo fi mag voilà moom mooy kilifa fii moo fi mag Abu Jahl na ngi fi di pataale laat nañ waaye Abu Jahl boo gars ko mag ñoom Shayba ko ñoom ñoom Shayba ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kii ñoom ñoom ñoom euh, Umayya ibn Xalaf ñoo ñoo ko mag léegi ak ñii <clears throat> léegi nag mu ñëw moom Hakim ibn Hizam ñëw fekk fi Utba ibn Rabi'a te moom mooy kii waroon gëléem bu xonq gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam séenoon naan ñeede bu yiw newee ci waa Quraysh ñee kenn kii yor gëléem bu xonq gi ci moom lay yiw ga ne bu ñu ko dégloo li mu leen di wax dinañ ko dinañ gindeeku léegi nag Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu daal di ñëw nag ci moom ndax taa yi nag ci waa Quraysh la bokkoon ci armée bi ñëw ne yaa Abal Walid ndax lool moo doon dàkkantalu Utba ibn Rabi'a comme niñ ko gisoon ba ñu doon gis euh, suuratu Ghafir gisoon nañ nettali moom nii mu ñëw na ko yow mii di Abal Walid ndax doomam di tuddoon Walid ibn Utba <coughs> ibn Rabi'a ne ko yow ne yow yaay magum Quraysh fii te yaa fii seen sang te yow lañ fii topp ne ko nag est-ce que du la proposer xalaat boo xamante ne nii boo ko defee doo deñ ñu lay tudd ci yiw ba ni nga xam ne ci la àddina bi tukkee fii ci Quraysh mu ne ko ah yaa Hakim lool lan la mooy xalaat boobu mooy lan mu ne ko gis nga li ma gis mooy nga delloo nit ñi armée bii ñu fi ñëw ñun waa Makka ñii nga delluñu ba pare nag comme que ñenn ñi xam naa ne dinañu ne non non non jullit ñi boo ñëwee nar a delloo ñoom dinañu bañ ne déedéet dañoo en plus dañoo jël si revanche bu ndax njëgg mi mënatuñ koo wax mooy caravane bi mënuñu koo wax ndax Abu Sufyan rëcc na te teel wax na leen ne yónnee na leen ndaw ne leen ñibbi leen parce que soxlawu ngeen ngeen di xare ndax njëgg mi yàlla daal dina koy eh, muccal léegi nag xamoon na ne loolu dinañ ko wax Hakim ne ko te mooy loolu du ñu ko mën a wax léegi leneen li ñuy wax mooy ah dañoo jël ci revanche Amr ibn al-Hadrami mooy ka nga xamante ne ca sariyatu Abdallah ibn Jahsh looloo taxoon ñu tuddoon loolu le ndax dafa amoon solo te bokk na ci sabab yi tax mooy xare Badar bii am mu ne ko nag bu ko defee ñoom képp ku la ne moom dañuy jël revanche u Amr ibn al yow yaay allié woom fii yow yaa fi allié woom yow nga nem loolu maa ko gàddu diyab loolu lépp maa ko gàddu nga daal di koy gàddu ne kon nañ leen ñibbi ah mu ne ko léegi ah Hakim lii nga wax de rafet ne ko def naa ko waa def naa dinaa def loolu nga wax ne ko nag ah ma waaye nag am na nag benn affaire nag bu des de demal Ibn al-Hanzaliya daa ah, moom de Ibn al muy abu jahlin moom ndax yaayam moo doon alxandaliya nga xamante ne nii moo doon asma bint muxarriba noonu la tuddoon asma bint muxarriba léegi nag alxandaliya moom nag moo doon yaayam moo taxoon mu ne ko man nag gisuma kudul kudul daa demal nga dikkal ki nga xamante ne nii mooy ibnul xandaliya ndax moom gisuma kenn koo xamante ne fii tey man man Utba moom laa ragal ne mooy jaxal nit ñi di leen soññ bëgg xare am kurut moom moom moom moom moom moom Abu Jahlin mii doomu Hanzaliya muy Abul Hakam demal nga gis ko yow Hakim wax ak man dinaa ko def de mais demal nga wax ak moom man den man naa ko def mais moom gis naa ne lu ma defit dina ko yàq yaakaar naa ko léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la wax loolu le Utba daal di jóg nag def benn discours ndax comme que bi dafa bari gars wax nañ le mille wala neuf cent moo tax dañoo bari côté bi nga xam ne fa lay newoon ca euh, kii newoon ñëwoon euh, Umayr bi ñëwoon di wax foofu Abu Jahl newul woon foofu beneen a la newoon léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la euh, Seydina Hakim taa ci ñoom la bokkoon wax li Utba Utba daal di jóg def benn discours ci ña nga xam ne ñoo newoon côté boobu ci armée bi ne leen yéen waa Quraysh ne leen yéen de doywu ngeen dara di dajeeg Seydina Muhammad mii alayhi salaatu wassalaam moom ne ak saxaabaam yee ñuy séen ci xare boo xam ne yéen bu ngeen xaree ñoom it ku ngeen fi faati nit ki. koo faat sa mbokk lay doon da ngay bañ sax xool xar kanamam ndax xam nga ne sa mbokk nga faat dee léegi nag lan la mooy foog mooy koo faat day nekk sa doomu baay tax nga faat wala sa doomu bàjjen wala ne nii wala nit koo xamante ne ci sa famille la bokk kon nag man li ma leen di wax mooy dellu leen te ngeen bàyyi Seydina Muhammad nii alayhi salaatu wassalaam ak arab yi léegi bu dee arab yi nañ ko bàyyeeg ñoom neutre ci ay mbiram xam nga lii waxoon na leen ko ca suuratu Ghaafir mooy ba yonente ma le sa sam nekkee Médine Makka foofu fële mu ne waa Quraysh may leen ma dem gis ko fekk mu ngi woon ci café kaaba gi ma wax ak moom def koy proposition ba mu ñëwee waxoon na leen lu wax lu mel nii waa Quraysh bañ léegi nag mu ne leen kon ko bàyyi ak arab yi léegi bu dee arab yi ñoom dañoo xare ba gañe ko li nga xam ne loolu lañ nam mu ñoom fegal nañ ñu mooy am nañu kudd bu boobaa te ko am kudd du lakk dee ñoom defal nañ ñu li ñu namoon waaye nag bu dee moom moo leen gañe ah bu boobaa ñun garaawul mooy ne mbir mi suñu nam lay doon ñu daal di ciy dugg noonu daal léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wax loolu foofu la nag Hakim nag xam ne bon kon nag léegi naa dem gisi Ibn al-Hanzaliya di Abu Jahlin nee na maa ngi dem nag dugg nag xuus ci biir armée bi di wër ba fekk Abu Jahlin ca bennoon côté ba mu nga toog nekk nag koo xam ne mu muy génne mbubbu koŋam nag di ko waajal nag di ko defar nag di defar li nga xamante ni mooy mbubbu koŋ bi di ko defar bi nga xam ne moom la war a sol nag ci xare bi nii moom Abu Jahlin la wax léegi nag bi mu ñëwee nag nee na man xakim ma ne ko yaa abal xakam eh yow abul xakam ndax loolu lañ ko doon woowe père de la sagesse yonent bi alayhi salaatu salaam tudde ko abu jahlin père de l'ignorance mooy baayu ki nga xamante ne moo ñu réer ñi ndax dañ ko doon wax ki nga xam ne kii yoo aka ñaw xel mooy bàyyi xel euh, bu rëykatu xel yi de ak amam amum xel ak xalaat yu rafet yi yonent ma lay saa saam tudd ko nag bàyyi ñu réer ñi léegi nag mu ne ko yow abul hakam noonu la ko waa Makka doon wooy jullit ñoo ko doon abu jëhlin léegi nag mu ne koy nag ne ko ah Utba de ibn Rabi'a mi nga xam ne moom mi nga xam sang bi moom de moo ma moo ma yebal ci yow wax ma lii ak lii wax ko li Utba wax léegi nag abu jëhlin mer ne ha Utba dafa Muhammad nii ak saxaabaam yi alayhi salaatu wassalaam dafa ragal ne leen wallahi ne hakim kalla wallahi maa ngi wàcc yàlla laa man abu jahlin laa wax laa nar yow du ñu dellu Quraysh de lu dul yàlla daal di àtt sama diggante suñu diggante ñun Quraysh ak Muhammad mii ndax suñu différent bi suñu wute yi yàgg na nag alayhi salaatu wassalaam ne nag xam nga ne ko Utba ne Hakim xam nga ne Utba li mu wax waru ko woon de waaye daal li ma gis mooy ne moom Utba dafa gis Muhammad nii alayhi salaatu wassalaam ak sahaabaan yi radiyallahu anhum nekk ay lekkkatu gëléem mu daal di leen tapet te ba am plus doomam a nga fa ndax Abu Hudayfa mooy doomu la ibnu Utba te jullit la woon boo xam dafa jóge Makka daal di gàddaay moom nag mu naan Utba dafa gis doomam rek mu xaw a ñeewante ba pare ragal jullit ñi ndax ñoom ay lekkatu jusóor la ñu mais day kàcc ndax Abu Jahl moom moo gën a tay ne waa Makka ñooy lekkatu euh, géléen yi ñoom ñoo doon lekk yooyu waaye ñi nga xamante ne nii waa Medina nga xam ne tàndarma lañ doon kii dafa xawoon am netti léegi nag loolu la léegi nag mu ne looloo tax mu leen di lool la gis ragal ak doomam ne fa mu leen di tiitloo di leen ragal loo ñi nga xam ne ñoo jullit ñi léegi nag ba pare nag li mu def mu daal di nag yebal woo woo kenn ci biir mbooloo mi ne ko demal nu mu gën a gaawe nga seetal ma Amir ibn al-Hadrami Amir ibn en fait moom frère la woon ci Amr ibn al-Hadrami mi nga xam ne moom la sariya dogu armée boobu bu Sayyidna Abdallah ibn Jahsh radiyallahu anhu daal di woon faat keroog ca ndax la bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam yónnoon mu woolu frère am bi nga xam ne mu ngi ci biir arme bi ne woolal leen ma ko nu mu a gaaw mu accès mu ne ko nag yow Abu Jahlin ne ko yow gis nga yow Amir ibn al-Hadrami gis nga sa sa allié bi ndax foofu ñoom nekku ñoon yoo xam ne ñoom ay Qurashi lañ bokku ñoon ci waa Makka waaye dañ fa ñëwoon léegi nag duggoon ci alliance u Utba ibn Rabi'a ñoom Amr ibn al-Hadrami Amir ibn al ak seen njaboot moo taxoon moom moo leen yiiroon Makka moo tax sànk mu ne man moo tax euh, Hakim nekkoon bu ko defee yow nga gàddu mbiru sa allié bi di Amr ibn al-Hadrami miñ faatoon léegi nag Abu Jahl ni mu def xam na ne mu contourner lool jaar ci frère ci ñu faat ne ko nag gis nga sa sa seen allié bi sa allié bi di Utba xam nga lan la bëgg daal bëgg daal génn delloog nit ñi yóbbu leen Makka te yow gis nga ci sa bët sa revanche ñii mooy ñii ñoo sa mbokk sa sa frère mais ah ñii la ñu ngi nii taxaw ñoom Seydina Muhammad mee nga gis ak sahaabaan yi ñee di ko ànd ak moom radiyallahu anhum wa alayhi wa wassalam moom ñu yow gis nga sa revanche ñu war koo jël tay sa waa yi nekk sa allié bi lu mu def bu bëgg ñu dellu ah ne ko jógal jógal ci biir nit ñi nga wax ci kaw daal di laaj ne dangaa bëgg ñu jël revanche sa doom loo sa sa frère bi ñu faat deretam ngay laaj waxal loolu ci kaw gaaw wax ko maa la ko man Abu Jahlin léegi nag fàttali leen tamit faat gu rey rey gu metti gi ñu rey sa frère lool lool lool kenn du ñu dee noonu léegi nag Amir ibn al-Hadrami daal di jóg yuuxu daal di tëb foofu tamit naan waa amra waa amra di woo naan mu ngi woo frère am bi nga xam ne nag ci moo génn àddina quoi di ko fàttali nit ñi faat gi ko faatoon mu metti woon waa Quraysh lool te naan mooy mooy lañ doon wax rek seen campagne médiatique bañ doon def léegi nag bi mu defee noonu ah nit ñépp mbir yi nag yàqu mooy xalaat ba ut ba yoroon yàqu na léegi nag mbir ñi nit ñépp daal di pare ne wax na dëgg voilà revanche lañu war a jël ndax dañoo faatal suñu mbokk boo xamante ni nii te ñu leen faata ñi ngi taxaw léegi nag mbir mi nag gina tey jaf Abu Jahl noonu la jafale gaa yi yàq xalaat bi nga xam ne moom la Utba bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon borom gëléem bu xonq gi bu ñu déggee ay xalaatam dinañu gindeeku waaye Abu Jahl nil mal'un daal dina koy yàq moo tax nit loo baax baaxi xalaat nekk ak ku yées boo moyul dina ko yàqal bu la sa borom dimbaliwul wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in izzati amma wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin